alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaaba salaathumia wa sab'uun ñu ngi woon ba léegi ci xadis bi nga xam ne mooy xadis mille huit cent soixante-sept bim jële woon moom noonu an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaal jaa ibrahimu sallallahu alayhi wa sallam bi ummi ismaila wa ibniha ismaila alayhima assalaam wa hiya turdi'u muy xadis biñ noon jamono yi yëpp muy xadis bu gudd aksi woon nañ fi nga xam ne moom la sayyidina ibrahima alayhi salaam ñëwaat Makka ñëwaat doon seet siwaat njabootam bi euh, bi mu ñëwaatee nag bu fekk fi beneen soxna boo xam ne bokkul ak ki mu fi sox fekkoon keroog ba mu fi mujjee tamu taw tontu woon ko tontu yu gàtt ya te ñàkku te te <laughs> ak yaatu <laughs> waaw mam na ko lum ko laaj ndaw si tontu tontu yu gàtt te ñàkk yaatu daal ak kii nga ko bu sa boroom kër gee ñëwee de nag ma ko euh, jottali sama nuyu te ne ko na soppi buntu këram gi waaw ba mu ñëwee wax ko ko mu ne ko mu yëg ne daa mel ni fii daal am na ko fi jaar Seydina Ismaïl bi demee ca aksi alaykum assalaam ne ko waaw amul ko fi jaar mu ne ko waaw am na daal benn paa fi jaar quoi nangam ak nangam nettali ko mbir yi ne kon mu ne ko dénku la dara mu ne am na lu ma wax de nee na ma lii ma ne kooku sama baay la nee na ma bàyyi la man ngaa dem wax après mu ci keneen ci ñoom waa Jurhum kooku nag keneen ndaw soosu nag foofu ba mu fi ñëwaatee kooku la fi fekk moo ko doon wax ne ko wàccal ak yooyu man nga wàcc ah mu naan ko noo man manuma wàcc damay damay dem gisoon nañu riwaay ñu ne ko mais yow da ngaa sa bopp bi daa poussé ah xam naa sa voyage bi kii bi doo bàyyi ma raxasal la ko mu ne ko bu la neexee <laughs> mu ne <laughs> après ndaw si mu ne mu dem jëli benn xeer bu newoon ci néeg Seydina Ismaïl alayhi salaam boo daa weexoon tal daal di koy tegal comme que du wàcc ci waruwaay bi mu teg tànk bi ci xeer woow mu def marque côté ndeyjoor bi mu raxasal ko côté. ndejoor bi après jàll ci beneen côté bi tegalaat indilaat ko xeer bi tegal ko mu teg ci lo tànku càmmoñ bi mu def ay traces euh, riwaay boobu ne loolu mooy almaqam boo fàttale ko foofu lañ ñemoon foofu lañ ñemoon ne mooy xeer woowu na gis Makka bi maqamu Ibrahim al lil Kaaba nga xam ne jege woog Kaaba gi euh, zaadaha Allahu tashrifan wa takrima léegi kon ah, te loolu moo doon xadiisu abu jahm bi ah, rahimahu llahu taala léegi nag wa radiya anhu kon ñu ne mu ne kon loolu moo doon xeer woowu mooy almaqaam hatta wadaa qadamahu al-yusra wa qaddama wa qaddama ilayha bi ra'sihi mu raxasal ko beneen partie bopp bi après nag tànk yi defoon loolu nga xam ne ndëggu tànkam ak baaraami tànk yi daal di ciy def marque marque loolu léegi nag ñu ne la lool benn wax la ci maqaamu Ibrahim alayhi salaam kon wax bii lan la la wax dane la te ju biir mooy kon bi kon ndaw si de raxasal kiiwam yi muy teg tànk yi par benn teg tànk bi ci ndejoor bi ci benn bi mu def marque mu indi ko beneen côté bi raxasal ko beneen côté bi mu tegoon ci tànkam loolu moo def marque loolu mooy xeer boobu loolu benn wax la ci xadis bii nii ñu nekk nii ci riyaab bi euh, dinañ gis que ne mooy bi ñu nekk nii ah xadis Mawlana Ibn Abbas bii nii xam nga bee ñu Abu mooy xadis Abu Jahm bi lañ la wax moo wax la le sauf que bii dinañu wax ne non xeer boobu comme niñ koy gise ci biir non non non ah, ah mooy keroog bi Seyna Ibrahim alayhi salaam ak doom ji Seyna Ismaïl di tabax ah, hatta idha irtafa'a al-binaa jaa'a bi haadha al-hajari fa wada'ahu lahu fa qaama alayhi wa huwa yabni wa Ismaïlu yunaawiluhu al-hijaara wa humaa yaquulaan rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim voilà la mu ne bi nga xam ne bi ñuy tabax Seydina Ismaïl di yëkkati moo doon chef maçon eh, non Ibrahim alayhi salaam moo doon chef maçon bi wuñ ko mënee wax loolu doom ji nekk euh, menee bar bi koy jàppale di ko jox di jottali xeer yi moom muy teg ba ni affaire bi yëkkatiku noonu nag léegi nag nga xam ne bon léegi il faut mu lu mu taxaw ngir mën a kii mu indil ko xeer boobee mu teg ci tànkam nag mu def ci marque même bi mu ci taxawee noonu mu koy jottali xeer yi dañu ñu nga naan rabbana e suñu borom taqabbal minna yal na nga ñu nangul innaka dëgg-dëgg yow anta samiu al alim te lool mooy hadis bii ñu nekk ak seeguñ passage boobu nañ ci ñëw léegi Euh, léegi kon lii du ñan beneen ñaareel wax ne xeer bi markaag bopp fii la jóge ah ah xeer boobu mooy bi nekk ci kaaba gi te loolu mooy li nga xamante ne lu ñu ëpp loolu la ñu wax léegi nag mu am beneen beneen wax boo xamante ne danañ naa non mooy ba léegi maqaam kon xeer bi lañ naa maqaam maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam am ñu ne non non non maqaamu Ibrahim Euh, loolu euh, mooy kii hmm? mooy bërëb yi ñuy àggee yëpp voilà maqaamu Ibrahim mooy yëpp bërëb yoo xamante ne ni moom la moom lañuy ñuy àggee foofu yëpp moo tudd maqaamu Ibrahim quoi waaw moo daal imaam al bi mu ne waxtu li fa fi ta'yin maqaam ala aqwaal asaxuha annahu alxajaru alladi annahu alxajaru alladi taarifuhu annaas alyawm alladi yusalluuna indahu rak'atay tawaaf alqudum waaw mu ne boroom xam-xam yi ci tafsir mooy imaam al-Qurtubi abu abdillah boroom tafsir di taalibe imaam al-Qurtubi bi ñëpp bi ñuy gis fii ci xadiis yi al imaam Abul Abbaas Ahmad al-Qurtubi kooko doon sëriñam moo def al-Mufhim kii nag mooy taalibe bi moo def tafsiru imaam al-Qurtubi buy siiw bi rek buñ ne al-Qurtubi moom lañ ci jublu bon ak kële tamit ñoom ñaar ñëpp mais kii moom moo bu dee tafsir moom buñ ne al-Qurtubi kii kese la voilà rahmatullah alayhi mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy wutee ci ràññee mais maqaamu Ibrahim mooy lan waaw maqaamu Ibrahim parce que boroom bi bu ne euh, bi muy wax ne wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla jàppeleen maqaamu ibrahim ab jullikaay alayhi salaatu wasalaam mais foofu mooy fan mu ne li ci gën a dëgër boroom xam-xam yu te nañ li ci gën a dëgër mooy xeer woowu nga xam ne nit ñi xam nañ ko tey waaw mooy moo jamono ji muy wax ba ñun tamit loolu lañ mën a wax mooy bu gaa yi baax na sax ñu ëpp tey la door a dégg wala boog ma suñoo dégg ñu ne leen maqaamu ibrahim am na ñu ne leneen la du xeer woowu waaw loolu du ñàkk am na ñu bari ñoo xam ne ñoom masuñoo xam li ñu ma a xam mooy maqaam Ibrahim boo leen laaj danal mooy xeer woowu foofu ñu def te xam ne ci kanamu Kaaba gi am luñ ko wërale nii lu xaw a doore alors que loolu c'est pas consensus hein moom la lay wax nii euh, mu ne mooy boobu moo ci gën a dëgër que ne xeer woowu la nga xam ne moom la nit ñi xam tey nga xam ne nit ñi too la ñuy julli ñaari rakkaay tawaaf yi buñ ñëwee màkka rakaata tawaaful qudum bu ñuy door ak si euh, ñaari rakka yooyu ñuy julli boo tawaafee ba pare mu wa hada qawlu Jaabir ibn Abdillah wa ibn Abbaas mu ne lii mooy waxu Seydina Jaabir ibn Abdillah mooy xadiisam bu gudd boobu di nettali aju Yonent saa salaam fa la ko waxe woon voilà mu ne wa ibn Abbaas di mawlaana Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa Qataada taalibe bi Qataada ibn Di'aama wa ghayru man après ci lay indi na hadith Seydina Jaabir biñ la doon wax bi mu doon wax sifatu hajjati nabi sallallahu alayhi wasallam nekk sahihu imaamu Muslim mu ngi ci sëriñam imaam mus euh, al imaamu Ahmad na ko nag imaam Abu Daawud rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ko solo imaamul Buxaari yi am na lu mu indi booy indiwu ko intégralement comme ñoom. mooy bu gudd bi mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam lammaa ra'a al bayta lii wane ni lii moo gën a dëgër bi mu gisee néeg bi muy Kaaba gi istalamar rukna dafa ñëw daal di li nga xam ne mooy fi point noir mooy ar-rukn ah pierre noire nekk faramala salaasan mu daal di dëgg tànk yi ñett wa masha mu dox arba'an dox normal arba'an ñeenti summa taqaddama ila maqaami ibrahim mu daal di jublu dem fa nga xam ne fa la xeer boobu ñuy maqaam ibrahim fa qaraba um mu ma fay dem mu ngi jàng wattaxidu min maqaami ibrahima musalla te jàppe leen hmm, am na jàngal tamit wattaxadu ci xabar ñu jàppe waxte nañu ci maqaam Ibrahim ab jullikaay waaye bi gën a dëgg bi gën a siiw mooy wattaxidu mooy digle la borom bi ne jàppe leen min maqaam Ibrahim bokk na Seydina Omar doon wax ne dama cee dëppoog saa borom daa da da da dama ko waxoon boroom bi ñëw wàcce alquran dëppoo ceeg man voilà parce que daa waxoon propos euh, euh, suggéré ko yeneen saa salaam alquran wàcc ne wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla alayhi salaatu wassalaam mu ne fa salla rak'atayni mu ne leen saa saam ba mu demee foofee ca xeer woowu wële jamono jooju nag xeer wi dafa kole woon ci kaaba gi ah xeer woowu noonu ñu def noonu bu xaw a ci kanam xëcc ko ci noonu mu sore kaaba gi tuuti dafa kole woo moom jamono yeneen saa salaam léegi mu daal di fay euh, mu ne fa qara mu jàng fiihima bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyul kaafir mu yeneen saa salaam jàng ci ñaari rakka yooyee ñaar rakkaay tawaaf yi qul huwallahu ahad ak qul huwallahu ak qul aw qul ya ayyuhal kaafiruun mu ne wa haadaa ah, yadullu ala rak'atay tawaaf wa ghayrihimaa min as moo loolu taxu ñoo jóg léegi nañ jàll <laughs> ah, kon ah, mu ngi noonu mu ne wa fil Buxaari te ñëw na lii wane ne lii moo gën a dëgër man imaamul Qurtubi ñëw na ci imaamul Buxaari mooy suñu xadiis bii ñu nekk xam nga. bañ ko bon àddaguñ kan moo ko sol mais boobu ba léegi ñu ngi koy wax moo imaamul Bukhari moom moo ko soloo moo ko soloo après nañ ñu wax la ak keneen ne imaam Muslim solowul xadiisu Ibn Abbaas bi radiyallahu anhu mu ne wa bil Bukhari ñëw na ci imaamul Bukhari mooy xadiis bii nii ñu nekk bu Ibn Abbaas bi ci Riyaad annahu al-hajar alladhi irtafa'a alayhi Ibrahim hiina da'afa an raf'i al-hijaara allati kaana Ismaa'iilu yunaawiluhaa iyyaahu fii binaa'i al-bayt mu ne foofu rot na te xeer woowu al al maqaamu Ibrahim mooy xeer woo nga xam ne alayhi salaam ci la taxawoon ci la yéegoon bi nga xam ne ci la lottu ci euh, di yëkkati xeer yi noonu ci ak affaire bi ni mu commencé kawe Seydina Ismaïl di ko jottali xeer yi alayhimu salaatu wasalaam muy tabax néeg ba waaw wa gharaqat qadamaahu fii ay ñaari dëgg tànkam daal di ci euh, dugg bu baax def ci marque mu ne qaala Anas mu ne Seydina Anas nee na ra'aytu fil maqaami athara asaabi'ihi wa aqibihi wa axmus qadamay mu ne gis naa ci maqaamu Ibrahim jeexitalu mooy xeer woowee jeexitalu euh, trace u baaraamu tànk yi ak dëggu tànkam yooyu voilà loolu boobu lañ gisoon ne waaw nit ñi nag am na temps dañ ko doon raay lu bari mu ne lool sax moo gin a tax affaire yi dañ mais ba léegi nii boo demee ni nga ci gis leen na di nga ko gis waaw mu ne anna ghayra an azhabahu masun naasi bi aydi nit ñi dañ ko doon raay ndax daa jege woon dañ dafa takkaloon ak kaawe gi <laughs> waaw mu ne lii xakaahul Qushayri mu ne wa qaala Sudi beneen wax kon lii la la ne moo gën a dëgër mooy maqaam Ibrahim mooy xeer woowu ñu xam tey alayhi salaatu wassalaam mu ne kanta Sudi neen al-maqaam al-hajaru alladhi wada'ahu wada'athu zawjatu Ismaa'il tahta qadami Ismaa'il Ibrahim lii lañ gis ank ci te lool riwaaya loolu Sudi di wax ak Sudi di wax mooy riwaaya euh, Abu Jahm bi voilà que ne mooy xeer woowu moom dane xeer woowu la mooy parce que dane la riwaay boobu dane la xeer bi nit Seydina Ismaïl la nekkoon xeer bu weex tàll la woon léegi mu ëndil ko ko ndaw si bi mu nee bi mu nee bi mu góor gi xamul ne sax jëkkëru baayam la mais gis na ne daal mu ne ko mais wàccal nga lekk nga naan mu ne ko non manumaa wàcc <laughs> mu naan ko mais damaa gis ne da ngaa poussière de doo bàyyi ma raxasal la sa bopp bi mu ne ko bu la neexee <laughs> après mu wax li ñu waxoon sànq bi ñuy commencé indi xeer bi mu tegal ko mu teg benn tànkam yor benn tànkam ci euh, euh, dëngal bopp bi teg benn tànk bi ci ci ci ci xeer bi ndaw si raxas benn côté bi côté ndejoor bi après mu jàllale xeer bi beneen côté bi ci waruwaay wi mu teg foofu tànk càmmoñ bi nëngal ko bopp càmmoñam mu raxasal ko ba mu baax léegi nag mu ne ko baax ba pare diwal ko ko nag diwal ko bopp bi mu ne ko kon baax na <laughs> léegi loolu moom la naan asudi nag dane loolee loolu la waaw waaw mu ne loolu mooy beneen wax mu ne wa an ibn Abbas ñetteelu wax kene ba léegi maqaamu Ibrahim mooy xam alayhi salaatu te am na luñ joxoon ba li weesu jotaay bii bi ci géetu euh, aydan ba léegi moom jëlee nañ ci moom beneen riwaaya wa Mujaahid ta ak ñoom Ikrima ak Ata ñu ne alxajju kullu ñu ne aj yëpp mooy maqaamaatu moo tax ma la <laughs> mooy maqaamaatu Ibrahim aj ji li ñuy def yëpp maqaamaatu Ibrahim la <laughs> waaw mooy maqaamu mooy ñëw mooy aj yëpp rek aj ga lépp luñ fay def loolu mooy maqaamu Ibrahim ay taxawaayam la rek la ñuy reproduire ak njabootam mu ne waan ata jële nañ ci ata mu ne arafatu wa muzdalifa wal jimaar mu ne kanta ata dane arafat muzdalifa muy jama mooy dëkk boobu foofu foofu nga am ne dañu fay dem ci euh, gox yooyu ñuy aje nga xam ne foofu daa bokk bërëb yi nga xam ne ci aj yi muzdalifa ah am na fa la ñuy fanaan boo jógee arafat wal jimaar ak mina moom loolu la ci jublu mooy fa ñuy sànni jimaar yi xeer yi loolu lépp maqaamu Ibrahim la wa qaalahu Sha'bi mu ne Sha'bi loolu la mu ne wa qaalahu Sha'bi mu ne an-Naxa'i moom dana al-haramu kullu maqaamu Ibrahim wa qaalahu Mujaahid mu ne an-Naxa'i dana Ibrahim rahimahullah haram bi lépp maqaamu Ibrahim la <laughs> mu ne ta Mujaahid wax na ko waaye mu ne qultu was-sahiihu fi maqaali al-qawlu al-awwal waaw hasba maa sabata fi as-sahiih mu ne waaye Imaam al-Qurtubi mu ne waaye li gën a dëgër malgré wax yi yëpp mooy li nga xamante ne nii mooy euh, wax bi ma la njëkk wax que ne loolu mooy xeer boobu la waaye euh, selon li sax ci Sahih bi moo tax al imaam Ibn al-Jawzi rahimahullah mu ngi koy wax ci Zaadul Masiir fi ilmi tafsiir euh, mu ne fii nag am na am na wuute ah waaw maqaamu Ibrahim bi muy firi. wa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla banim jeexe mu ne nag am na ay wuutin ah. salatatu aqwal wa fi maqami ibrahim salatatu aqwal mu ne ci lan mooy maqamu ibrahim am na ñetti wax mooy yii rek imamul qurtubi wax rahimahullah mu ne ahaduha benn bi annahu alxaram kullu moom la la mujjee indil mooy xaram bi yëpp la rek fépp maqaamaat Ibrahim la maqaam Ibrahim boo déggee ñu naan maqaam Ibrahim moom foofu fépp fépp boo demee Arafat maqaamu Ibrahim Muzdalifa maqaamu Ibrahim Makka maqaamu Ibrahim fépp maqaamu Ibrahim loolu la <laughs> voilà <laughs> ah mu ne te loolu tamit mu ne jëlee nañ ko it ci Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne ñaareel bi mooy ñu ne Arafa wal Muzdalifa wal Jimaar loolu ab moo ko wax comme niñ ko gisee léegi hmm? waaw. mu ne ca Mujaahid yi jëlee nañ ñaari wax yi romb nii ci moom ba léegi mu ne jëlee nañ tamit ci Ibn ba ak Mujaahid ñu ne alxajju kulluhu maqaamu Ibrahim voilà boobu boo ko tasee mu nekk ñeenti wax que aj ji daal waaye aj ji boobu bu la nee euh, fële xaram bi mooy dugal na aj ji quoi mooy ndax euh, yenn yi nag bokkul ci comme ay Arafat ci biti yooyu mais euh, mooy daal aj ji li nga fay def yëpp yooyu yëpp ci maqaamu Ibrahim mu ne wa saalis alxajar qaalahu Sa'id ibn euh, Jubayr te loolu gis nañ ko wa huwa al-asah moom tamit mu ne loolu mooy li gën a dëgër man Ibn al-Jawzi que xeer bi la loolu mooy li gën a dëgër waaye jàppal ne wax yi am na te tamit mooy wax yooyu lu ñu mën a dégg la que si mooy ajji li ñuy def yëpp maqaamaat Ibrahim la way waaw mais buñ ko waxee précisément comme nii wattaxidu min maqaam Ibrahima musalla foofu moom jullikaay leen ko mooy loolu xeer boobu la ndax fa yoneen saa salaam moo tax nit ke wala muy aj Euh, bu fay dem ñu sopp buy dem ci bu ju defee tawaaf yi ba pare daal di war a julli ñaar yooyu war a dem ci maqaam Ibrahim bu dee am na possibilité dem fa parce que bu dee daa fees loolu kenn tegu ko na seeti leneen quoi na ko julli fu mu ko julli ci yàkka ji baax na waaw waaye bu dee am na possibilité bu fay dem maan wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla waaw loolu mooy mais yeneen wax yëpp tamit mën nañ ko dégg tamit wallahu taala a'lam ñu continuer kon lool moo jëmoon ci suñu masala maqaamu Ibrahim alayhi salatu wassalaam waaw léegi nag ñu continuer ah mu ne kon ndaw si ñu ngi woon ci ndaw si bi ko Seydina Ibrahim alayhi salaam di laaj ah <laughs> mu seen ñam lan ngeen di dunde mu wax ko bam ñaanal leen ne ñun euh, yàpp ak ndox mu ne allahumma barik lahum lax mi wal ma waaw yàlla da nga leen barkeel ci yàpp ndawal ak ndox waaw mu ne yeneen saa salaam ne woon walam yakul lahum yawma idin habbu amuñ woon pepp bu doon walaw kaana lahum daa lahum fiihi bu doon amoon nañ ko konoon te kon doon na leen ci ñaanal waaw léegi euh, après nag ak bi mu ko waxe ne ko ta'amuna al-lahm wa sharabuna al-ma mu ne allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim yeneen saa salaam ne lool moo tax Makka ndawal ak yàpp barakatu da'wati Ibrahim barket ñaanu seen maam Ibrahim la alayhi salaatu wassalaam waaw kon fii lañu yemoon waaw avant lii foog naa waxoon nañ wa fii riwaya imaamu Nawawi waxoon na wa fii riwaya amoon na ci riwaya fa jaa fa qaala sayyidina Ibrahim alayhi salaam ñëw ayna Ismaa'il ñaana Ismaa'il alayhi salaam foog naa waxuñu woon lii fa qaalat mu ne imraatuhu soxnaam si ne zahaba yasiidu dafa dem daal di rëbbi mooy utal ñu luñ dund fa qaalat imraatuhu soxna si ne ko la ala tanzil fa tafam wa tashrab ne ko doo wàcc bu ko defee nga daal di kii nga am loo mos ba pare naan fa qaala mu ne ko wama ko boobu gisoon nañ ci riwaay yële que ne euh, dane non man euh, du ma wàcc dama yàkkamti damay dem ko waa damay dem waaw aw ma toogaay liñ naan aw ma toogaay <laughs> waaw kon foofu lañ ñemoon léegi nag ginnaaw gi Seydina Ibrahim ne qaala fa idaa jaa après boobu dafa wa tatam wa tashrab fa qaala wa ma ta'amukum wa ma sharabukum lan mooy seen seen lekk lan mooy seen naan qaala ta'amuna allah mu suñu lekk de mooy ñam mooy yàpp wa sharabuna suñu naan almaa mooy ndox qaala mooy sayna ibrahim ne ca boobu alayhi salaam allahumma isa borom barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim yàlla nga leen barkeel ci seen ñam ak seen naan qaala fa qaala abul qasim sallallahu alayhi wa sallam sayna abul qasim sallallahu alayhi wa sallam di yeneen ci sallam ne barakatu non wat Ibrahim loolu barke na ñaanu Seydina Ibrahim léegi nag ñu war a kóot na kaala nee mu ne Seydina Ibrahim alayhi salaam ne ndaw si fa iza jaa zawjuki faqra'i alayhi salaam bu sa borom kër ñëwee jàngal ma ko araab noonu lay waxe iqra alayhi salaam minni ah wala faqra'i alayhi salaam minni mooy nga mooy rek li naan jottalil ma ko nuyoo wa murihi te na ko digal ne ko man nee naa ko yu sabbit atabata baa bi na dëgëral buntu këram gi na ko dëgëral waaw après mu dem <laughs> falamma jaa Ismaïl bi Seydina Ismaïl alayhi salaam ñëwee qaala mu ne hal ataakum min mu am lu mu yëg comme bële rek waaw mooy leer <laughs> waaw nitu leer bu fu mu jaar <laughs> Allahu akbar mu ne mais est kenn am lu mu sentir daal est amul ku leen fi dikkal daa am ku leen dikkal xaala soxna si ne ko naam ah kay ataana shaykhun hasanul hay'a gis nga ni mu ku njëkk ki ndaw su njëkk si ne ko ah kay dikkal nañu góor goo xam ne nit koo xam ne ak rafet melo waaw allahu akbar ah. <laughs> koo xam ne daal boo ko gisee moom masha allah ah. allahu akbar Allahu akbar <laughs> Allahu akbar noo ku rafet ay ak bu allure noo bu gisee rek da koy gis rek sopp ko quoi waa asnat alayhi wax ci moom wax yu baax waaw <laughs> waaw wax ci moom wax yu baax baax ci ci ndaw soos quoi ci ci góor googee waaw léegi fa sa'alani laaj na man naka an laaj na ma say mbir fa axbartu ma xabaare ko fa sa'alani laaj na ma kayfa ayshuna ana naka la ñuy dundee fii fa axbartu anna bi xayr dee naa ko nag ñun de ñun ci yiw lañ nekk. qaala fa awsaaki bi shay sayna Ismaïl na ko est ce que dalaa dénk dara amul dara lum la dénk. Hmm? qaala mu ne qaalat ndaw si na ko naam ah kay yaqra'u alayka salaam mu ngi lay. jottali nuyoo mu ngi lay nuyu wa ya'muruka nee na mu ngi lay digal an yusabbita nga daal di dëgëral atabata baabik sa buntu kër gi nee na nanga ko dëgëral bu baax waaw nanga ko gën sàmm gin koo dëgëral nga gën a sàmm xaala sayna Ismaayil na ko zaaki abi ne ko kookee mooy sama baay man wa anti te yow mii soxna si al yaay buntu bi muy wax amaraan yi xam nga lu mu ma digal an am sika kii waaw waaw mooy yow yow yaay buntu bi waaw yow yaay buntu boobee muy wax waaw waxoon nañ la bii passé taxawoon nañ ci ah ne loolu mooy euh, kii quoi. Euh, day euh, euh, kinaaye digal amara ni lim ma digal an umsi umsika ma naan amsika an umsika ci amsaka yumsiku voilà <laughs> waaye nelaw wala lan ah fay an umsika kii daf maa digal ma daal di lay téye voilà naa la gën a téye bu baax loolu la ma sama baay digal Allahu akbar amarani an umsika kii ma daal di lay gën a téye léegi summa labisa anhum kon épisode boobu jeex na kon loolu buñ ci taxawee tuuti mooy jigéen bu baax gis nga kookoo jara am waaw ku am soxna su mel noonu nag nit ñëw fexewul ga gën koo téye far mu lay tàqaleeg moom kooku saytaane la waaw dala leer ak loo ko sopp sopp saytaane la doxut jàmm kooku doxut jàmm laa wax soxna lii la waaw te tamit dañ ciy xamee ni nit bës nga booy fonk nit wala di ko jàpp bul jàpp ndax xam naa ni mooy diw xam nga ndaw si xamul woon kii doomu bàyyi jëkkëram la waaw mooy booy sopp ak di téye nit téye ko ngir yàlla sopp ko ngir yàlla waaw koo gis rek jàppal ne wàllu yu la doxaleeg moom comme si borom bi ngay doxaleel ndax dëgg-dëgg loolu mooy réalité bi borom bi mooy doxlanteeg yow à travers ñim la booleel ci ay nit ci ay même xataa bàyyi may ci ay ay ab ak même jaww jeeg yooyu borom bi mooy doxalanteeg yow jekki affaire bi xiin ngay génn sol solu kii rek soo bàyyi boo ci xel sa affaire bi commencé suuf est ce que ngay saaga comme ni ko ñu xamul dara di wax ak lool loolu lépp borom bi mooy doxaleeg yow xool yow nan ngay réagir moo tax doxalin wi dina mat la nit di war di doxale saa su ne ak ku mën di képp koo xam ne moom ki muy teral mooy koo xam ne balam laa teral day xam yaay kan ba pare kooku du ko baax te kooku deful ngir yàlla non dafa def parce que la nga doon gis nga boo ko doonul woon doonu la ko woon defal waaw am na nettali masoon a dégg xaw ma gaa di nettali <laughs> mais bu xaw a parlant la ci lii quoi waaw que ne euh, euh, benn euh, dafa mel ni sëriñu Sénégal yi lañ doon nettali mais est-ce ah, ah, nettali boobu lu sax la wala lool euh, xaw ma mais daal côté njàngat mi daa xaw a approprié lii kenn la koo xam ne mooy ba mu ñëwee ci ay nit bañ ko njëkkee gis ni mu soloo ak aluram gaa yi faalewuñu ko woon quoi ba mu bëggee kenn soxla kenn kiiwu ko mais ba mu fa ñëwaatee. même personne bi solaat yi mais sol yére yoo xam ne moom ñu jàpp ni kii kilifa la ñu teral ko ngir loolu lañ ko doon terale la jëloon di def ci yére yi gars di ko waaw di jaaxle mu ne parce que jaar naa fi fan yére kenn faalewu ma kon nag bu dee damaa ñëw tey ngeen may teral nii mooy du man ngeen teral sama nekk-nekk waaye yére yu ma sol ak ni ma mel loolu ngeen di teral moo tax li nga leen di teral moo jël ko def ko fii ngir jàngal leen ci yére yi <laughs> loolu nag du lu baax mooy nit booy teral teralal nit ki ndax boroom bi perlam yi da ko da ko wasaare ci biir nit ñi waaw ki nit ñi gën a insoupçonné kooku mën naa nekk moo gën fi yàlla ci jamono bi bu kenn foog ne bu ñuy seet ñu baax mooy seet leen ñu ñu siiw ñi dem leen seeti ñoom imam diw connu ñoom xalifa diw ñoom nangam diw ñoom nangam diw léeg-léeg foofu duñ ne ñooñ baaxuñu de mais lu ci bari gaa yi leen gaa yi leen raw fuuf ñu ngi ci biir mbooloo mi kenn kenn bàyyiwu leen xel waaw amaana gis nga sa poubelle yi sa mbalit yi ci mbedd mi ki koy ramasser di ko di ko def ci charrette bi di ko yóbbu suba gu jot wala allah ba bu nekk ñaan yow gaawal gaa yi gooy nay di ko këlli këllee boo moyewul jamono yi nga nekk mooy jamono mooy mooy kilifaay awliya u yépp ci kaw suuf mooy seen sang ndax borom bi moo jël ay nitam wasaare leen ci jamono ci ci jamono yi ak façon boo suuf sonewul rek waaw ku ko lu sa xel xalaatul fu nekk yàlla mën na faa def biir waaw wala mu def sa kenn ci trésor yi xoola Seydina Al Xadir alayhi salaam bi Seydina Muusaa ñëwee borom bi na ko demal ca Majma'ul Bahrayn di fa dajee ki nga ki nga xam ne moom euh, di abdan min min min ibadina waaw nga xam ne ñoo ko wa allamnaahu min ladunna ilma ñu jox ko ilman la ilmun xam-xam boo xam ne ci man la tukkee mais ba mu ñëwee da koo fekk mu tëdd ci suuf noonu mooy kii jaay duñ ko faale sax moo ko bu way si alqaran yi lu gisoon nañ fi histoire gisoon nañ ko fi fii ci Riyad bi Waytu Amir al-Qarani saay min Qaran min al-Yaman moom noonu la meloon gars yi kenn doonu ko faale fu mu nekk moom la ñuy jàpp ne ah saay de daa baax rek <laughs> waaw ndekete yoo gisoon nañ ko hadis trois cent soixante douze baabu ziyaarati ahlil xayr foofu lañu gisoon mbiru Uways al-Qarani ba Seydina Umar ibn al-Khattab doon laaj gaa fiikum Uways ibn Amir <laughs> waaw ci la gaa yi door a xam ne ndekete kii nga xam ne baax na ba ba ñuy agsi sax ca mbaar ya lañ ko bàyyi moom suñu tànt ya lañ ko bàyyi da jàpp nañ ne ah kii de <laughs> waaw ndekete yoo mooy seen jant njolloor ñoom waaw mooy sangu taabi'iina yi allahu akbar allah moo tax nit nit faut jamais mépriser qui que ce bul xeet bul doyadal nit parce que ni nga ko gisee jàpp nga ne kii cim waaw wax yu ñaaw yooyu ay cim ay nangam apparence rek nga daal di ciy jouer ndax Seydina Ibrahima ba mu ñëwee ni leere woon la masale noonu la leere leer gi daa gën a takk mais noonu la meloon ci soxna su njëkk si waaw waaye kii nii bi mu ñëwee daa nekk ndaw su baax rek mais manoon naa def ni kële moo tax ku baax mooy mooy gis lu baax waaw ku baax mooy gis lu baax mbaax boo gis ba di ko tudd daa fekk yow am na ci mbaax googu nekk ci yow waaw mu ngi noonee moo tax loolu dafa am solo dar darsun muhimmun jiddan di ndaw si doxale waaw gan dañ koy teral pas parce que mooy diw gis naa ne ci waaw bu gisee mu may jox aliru kilifa nitu yàlla ma daal di koy teral waaye bu dee ne leneen ma daal di koy teg ne nitu yàlla du lu ñuy bind ci jëf waaw kon nag lii lu ama am solo la ñu gis tey naa Ismaïl tamit ay saasaam ni mu fonke ak euh, euh, birrul waalidayni ba ko bàyyam ne bàyyi kële ci saasa ko ba kii ba mu ne téyel mu ne ko yow mii lay wax moo na am na yenn riwaay mu ne ko yow de mu gina nag yokk ak cofeel ci ndaw si ndax li nga xam ne ba mu déggee lii nga xam ne ba mu ko nettalee lii nga xam ne moom la doxalee baayam seydina wa mawlaana ibrahimul xaliil allahu akbar allah daal di gina koo gin koo kont kontaan ci moom waaw yokku mu yokku teraanga ci moom ak teraanga ba pare euh, ci moom la amee njaboot allahu akbar waaw ci moom la amee li nga xam ne mooy njaboot allahu akbar waaw moo tax ci riwaayu Abu Jahm bu mu ne ko Seydina Ismaïl dana ko wa laqad kunti alayya karima wa qad izdattika alayya karama mu ne ko yow de soxna ku tedd nga woon ci man waaye gën ngaa yokku tedd daa ci man fa waladat li Ismaïl ashara asharatu dhukur mu daldi ci la am amee ci moom njaboot fukki góor waxoon naa la sélection bi borom bi fàttalakul njaboot <laughs> suñu euh, kii bee ñu weesu waaw suñu darsu bee ñu weesu sélection bi yàlla lay def kii mooy ki nga xam ne mooy réceptacle bi bi bi bi bi borom bi doon doon doon doon doon bëggoon a wane. kene ki kii a yonent bay saa saam di génne voilà ndaw si waaw alayhi salatu wassalam radiyallahu anha léegi kon ñu continuer mu ne kon phase boobu jeex na